a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharafin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa sab'iin wa anhu radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu allahu taala al'izzu izaari walkibriyaa'u ridaa'i faman naaza'anii fi waahidin minhumaa faqad azzabtahu rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafizu nawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci ñotaa bii ñu génn xadiis numéro six cent dix-sept bim ne woon wa anhu ci buntu bii di baabu tahriimil kibri wal i'jaab chapitre wala garab numéro soixante-douze hadis 617 lañ gisoon mu ne woon wa anhu muy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la yukallimuhum allahu yawma al-qiyamah banim jeex walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko diggoon ñu war a gis hadis numéro 618 ah hadis numéro 618 bi mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci sahaaba boobu sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ba léegi annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na yaqulu llahu borom bi taala mi kawe day wax loolu mooy hadithul qudsi yàgg nañ ko fi gis nee na al izzu izaari al ak màggaay waaw ak màggaay loolu moom ak nootaange izaari mooy sama làmbaayu suuf wal kibriyaayu ak rij rij ridaa mooy sama làmbaayu kaw man borom bi fa man képp koo xam ne naaza'ani fii waahidin xëccoo naag man ci benn ci minhuma benn ci ñaar yii faqad azabtuhu dëgg dëgg kooku mel na ni bëggal naa ko ba léegi ndax luy am la kooku bëggal naa ko waaw mun a rawaahu soloona xadis bi muslim al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala léegi xadis bi Eh, première laaj mooy est-ce que al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet seen imaam al imaamu ahmad ak mbokku taalibam al imaam abu daawud ak al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala al jamii daal nañ koy solo al imaamu muslim mu ngi ko li kitaabul birri wassilati wal aadaab baabu tahriimil kibr waaw waaw mu ne haddathana ahmad ibnu yusuf al azdiyu mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ di ahmad ibnu yusuf al azdiyu ahmad ibnu yusuf ibnu xaalid ibnu salim ibnu zawiya Euh, Abul Hasani rahimatullahi alayhi mu ne qaala haddathanaa mu ne nettali nañu Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas ki ñu nettali mooy Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya an-Nakha'i al-Kuufi Abu Hafs rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii haddathanaa nettali nañu abi Umar kon Hafs ibn Ghiyaas abi sama baay mooy Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya ibn Maalik moom itam an-Nakha'i al-Kufi Abu Umar al-Qadi juge la woon rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana al-A'mash gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn muy Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad at-Tabaristani al-asl al-Kufi rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abu Ishaq mu ne ko ñu Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd Hmm, Abu Ishaq as-Sabi'i al-Hamadani al-Kufi rahmatullahi alayhi ah, moom man Abi Muslim al-Aghar mu jëlee Abu Muslim al-Aghar di Abu Muslim al-Kufi eh, eh, rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom ni <coughs> ku dëgër la ku dëgër la eh, rahimahullahu ta'ala léegi moom moo ne an abi annahu kon moom haddathahu an abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurayra abu muslim da ko jëlee ci ñaari saxaaba mu ne abu sa'id al-khudri di sa'd ibn malik ibn sinan ibn ubayd ibn sa'laba ibn ubayd ibn al-ajbu ibn al-abjar khudra ibn awf ah, radiyallahu ta'ala anhu ak baayam ndax mooy dooma shahid <coughs> Sa'd ibn Malik Malik ibn Sinan waxut lañ ko faat ah, radiyallahu ta'ala anhu Abu Sa'id ci moom la ko jëlee wa Abi Hurayra Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu kon ci ñaari saxaaba qaala ñu ne qaala rasulullahi yonent dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na al izzu ak màgg ak noot màgg al izzu ak màgg rida yi mooy sama lambaayu kaw waaw mooy sama mambaayu kaw waaw wal kibriyaa'u ridaa'uhu faman yunaazi'unii adabtu nii la ko imaam Muslim indi léegi nag ñëw na ci yeneen i kaddu pour nga xam al izzu mooy lan mooy al-azama ndax al imaam euh, ki nga xam ne mooy Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah moom wax nañ la bokk nañu ko solo moom ci Sayyidina Abu Hurayra anil Aghar abi Muslim an abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu foofu mu ne qaala Allahu azza wa jalla yone yenente way sa sam nee na boroom bi nga xam ne moom màgg te noot noot te màgg nee na al-kibriya'u ridaa'i wal 'azamatu izaari gis nga al-'izzu place al-'izzu mooy al-'azama faman naaza'anii waahidan minhumaa qadaftuhu fi nnar voilà mu ne borom bi nee na alkibriya ak rida yi mooy sama lambaayu kaw wal azamatu ak mag waaw izaar yi mooy li nga xam ne mooy sama lambaayu suuf faman naaza'anii képp ku ma xëccoo waahidan benn minhumaa ci ñoom qadaftuhu fi nnaar dinaa la sànni biir safara man borom bi tabaaraka wa ta'aala te loolu. imaamu Ahmad ibn Muhammad moom itam solo na ko noonee ci musnadu Abu Hurayra radiyallahu anhu al-axar tamit la ko la jaar moom dana haddathana Isma'il mu Isma'il ibn Ibrahim ibn Maqsam al-Asadi ibn ibn Ulayya rahimahullah sëriñ la woon ci moom waaye sëriñ la woon ci ñoom imaamu Shafi'i yi moom la ko imaam kii jële eh, eh, Ahmad rahimahullah mu jëlee ko ci Ataa ibn Saa'ib an al-Agharr an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala Allahu azza wa jalla al-kibriyaa'u ridaa'i wal-'azamatu izaari faman naaza'anii waahidatan minhumaa alqaytuhu fa liqadhaftuhu fii alqaytuhu dinaa ko sànni man borom bi fii jahannama ci biir jahannama wal-'iyaadu billah léegi hadiis bi nga xam ne moom la al imaamu Nawawi indi fii ci baabu tahrimi euh, euh, euh, al kibri wal i'jab waaw <laughs> ma mais man i'jab i'jab ñëwagul na ci côté boobu ma ne la waaw xaara xadiis bi di ñëw insha waa ji dox bayna wa rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsa <laughs> mu ngi ñëw <laughs> waaw mu ne kon Euh, hadith bi par exemple ginnaaw bi ñu gisee euh, taxrij bi waa ana ban lu tax al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di ko fiy indi dañ laal la hadith bi da ko fiy indi ci bunt bi chapitre bi garab gii di wax xaraamalu rëy gi rëy rëylu waaw ndax moo tax jaam rëy rëylu la ñuy wax du ñu wax rëy rëy borom bi moo rëy ño euh, jaam day rëy rëylu parce que du mbiram rëy rëylu mooy loo xam ne kon ah yellul mu koy def waaw du biram da ko bi indi ngir wan ne gis nga gis nga tahrimul kibri gis nga kibru réy-réylu dañ koo xaraamal ci mbindeef ba looloo tax borom bi tëkkoo ci képp koo xam ne da nga man ci yi nga xam ne samay man la man maa ko moom borom bi man la man bokkuma koog jaam amul jaam bu ma ci fekk waaw du yonent du malaaka boo xam ne bu jege la du yonent bu jege du wali yu du kenn ku ci jege boroom bi laa wax ci ñii léegi yow kan na ko kan na su katuyee nga jóge ne jaam bu takk ripp ki bàkkaar fil ghuduwi wal asal ci suba yeen ngoon yi yaa ngi takk ripp di mooy sa borom daanaka nokki goo nokki moy sa borom doo nekk ci li mu bind la muy di am di di di ko jaamu dekkoo ci jaamu bi yeesaloo ko ba pare di réeréelu quoi waaw borom bi ne képp koo xamante ne nii mooy shirk la shirk boo taxoon mu ne woon wax yu waa noon wax yu wax yu woon naa la ak ñi nga xam ne ñoo la jiitoon waaw la in ashrakta ku nekk ci ñoom la in ashrakta képp ku ma bokkaaleel dara ci ñi nga xam ne pour man dong la borom bi la yahbatanna amaluka wala takunanna minal xaasiriin allah wax ko sangu jaam yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ahmad ibnu muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne waxoon naa la ak ñi ne jiitu woon ku nekk waxoon naa ko lii ci yonent yoon la in ashrakta bés sa suuratu Zumar boo fi bokkaalee boo ma bokkaale waaw comme yii dugal benn ci yoo xam ne pour borom bi yow nga ñëw nga ñëw di ko bokkaale moom la in ashrakta wat naa ne la yahbatanna amaluk waaw wat naa ci yàlla loolu laa leen wax yi woon yow wala qad uhiya ilayk ndax mooy seen sang kuntu nabiyyan wa aadamu munjarilun fi siratihi yonent bay saa saa nee ba may nekk yonent aadam mu ngi ne woon ci banam suñu maam aadam alayhi salaam defaraguñu ko woon waaw moo tax mu ne ko wala qad uhiya ilayka yow wax yu woon naa la xamaloon naa la lii mu bokk ci xam-xamu nubuwa yi nga xam ne yu kawe li ci ëpp doole ndax booy tax doo yàqule moo na suy naa xolay fa ne woon yonent way saa saam bu ko nit ñi doon laaj yu baax ak yooyu man yu bon sa char laa ko doon laaj ngir lan xam ko man koo moytu boobu nag bi ci gine yées mooy bokkaale waaw boo xamee luy bokkaale ak nan moo la ciy dugal ak yooyu nga xam ko moytu ko waaw mais boo ko xamul ci nga naan dabaj di demee ay bëri loolu du dox kon wax yi woon naa la wa ila alladhina min qablik ak ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon ci yonent alayhimu salaam ku ci nekk waxoon naa ko boo ma bokkaalee dara la yahbatanna amaluka wat naa dina mab sa lépp boolem loo ma sa jëf wala taku na na te yow yonent boo bee di bokk mi lal xaasiriina ci ñu perte waa kon lu balillah fa'budu wa kun mina shaakiriin bal li am ba mooy allah borom bi dong mu dikki ko leew fa'budillah bi non walillah yàlla dong fa'bud na nga ko wéetal na nga jaamu moom dong wéetal ko ci ay turam ay meloom waaw waaye lim la sant nga wommatu ci ta moom mu tax wa kunta del nekk tout le temps mina la ndax jaamu yàlla yépp ngir ngeen nekk mina shaakiriin la moo tax yonent ba al imaamu Nawawi indi fi hadis bii di wane ne yii moom kibru réy daa bokk ci li nga xam ne borom beeku moom du pour ñun du pour ñun jàmm amuñu ci wàll amuñu ci cër du suñu affaire déedéet lool ngir borom bi la léegi nag loolu nag yow en tant que jaam boo ko fi bàyyee meloy borom bi nga ne moom laay melawoo loolu la loolu lay waxal waaw mooy man yi mooy lan mooy koo xam ne day essayer yataxallaqu bi zalika ne day jikkoo yi nga xam ne mooy rëy ak mag du wacc ba ba mukk fu mu nekk foog ne moom moo war a féete ñëpp kaw te loolu la jàpp te loolu la gën xeet ñëpp loolu mooy muy jéem yi nga xamante ne nii du seen mbir ñu koy jéemam tamam moom ko borom bi mu koy jéemam mel kooku mooy nazaani waaw Allahu akbar waaw fa man nazaani fii wahidin minhuma benn bu ci nekk alak na la woo tax mu ne wahidin minhuma benn ci ñoom ñaar jarul ngay ngay boole ñaar yi ah non non non benn kese boo ko defee di ko xëccoo loo xam ne sa borom kese la moom la ñeel nga ciy dugal mbindeef ak mbindeef moomu mu man di doon sa bopp la wala keneen ak ñeneen ak ci borom bi nee na kooku nu ma koy def azabtu faqad azabtu dëgg dëgg bu ko lakk mooy am na ba pare amatul lu muy traîner. parce que ku deewe yooyu bon ay jikko moo tax bàkkaar yëpp yi ci gën a garaaw mooy bàkkaaru xol yi te ñoo gën a naqaree fóot ñoo gën a naqaree dindi ndax day imprégné wu ci nit ki waaw nit ki da cee sóobu daanaka ba jaxasoo mbir mi mujj nekk jikko ci bopp loolu dindi ko illa man rahima rabbuk lu dul ko yàlla yërëm du lu yomb noonu bu dee rawati yi nanga ñëw yow di ko jéem a uti foo xam ne du alxuraan ak sunna du façon da gën a pëtëxal sa bopp waaw léegi nag mu des kon gis nga tar taru taru kii bi quoi ni wane ah kibr ni mu garaawi quoi jaam bi jéem a mbubboowoo kibru rëy moo tax kon wàcceel sa bopp gisoon nañ xadiis ku wàcc sa bopp rek borom bi leen la yërëm de waaw waaw kenn du wàccee sa bopp ngir yàlla illa rafa'ahu Allah lu dul la borom bi dina la yëkkati waaye boo ngi jéem a dalay dal xasamak waaw azabak alqaaka fi naar waaw da lay sànni safara da lay buggal te kenn ci dut man dara wal iyaazu billah wal iyaazu billah loolu lu garaaw la léegi nag nga ne mais borom bi da ne ah al azamatu wala al izzu izaari wal kibriya ridaa'i ak malgré mooy sama lambaayu suuf al wal kibriya kanta ak rëy ridaa yi mooy sama lambaayu kaw mais borom bi daa am ay yére yu muy sol ñu ne la noonu du loolu haasha borom bi du wax ak li nga xam ne moom la làkku arab li waa arab xam arab yi comme nit ki arab yi dañuy wax comme la imaamu Nawawi rahimahullah wax ne wa min mashhuri kalaami al arab bokk na ci li nga xam ne siiw na ci yi di ko waxe fulaanun waasi'u wala ghumru rida ay waasi'u al al atiya bokk waasi'ul atiya mu ne euh, arab yi buñ ne fulaan diw de waasi'ur rida moom moom mbubbam kawom dafa yaatu est-ce mu ne loolu jubluwuñ ci nga dem di xool laan yi mu bu ma ko gisee si si si mbubbam ko yi dafa yaatu mu ne waxul loolu lim ci jublu mooy waasi'ul atiya ku mën a ku yaatu ak joxe la borom bi loolu la waxe ni isti'aara la nekkul ne borom bi daa am ay yére yu muy sol haasha kooku nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala mbindeef manu koo xalam ba di ko laal jamais takkut ci dara te dara takkul ci moom waaw sori na ta'ala Allahu moom koy na kawe boo xam ne sori na am yooyu amma yaqulu zalimun yi nga xam ne tooñkat yi ñi xamul loolu la ñu koy askanale waaw waaw kon al izar ak ar rida ay meloom lañu waaw ay meloom lañu. yoo xam ne dafa takkoog moom ànd ak moom melooy borom bi lañ du melooy keneen du Samba du Demba du du Nicolas du yi ko xumaa du ci kenn borom bi kese waaw moo ko yelloo mooy ki nga xam ne mbiram la comme na nga xamante ne nii noonee la màggaayam tollu fa moom ak ni mu ko xame te mu ëpp génn xelaatu ak xelu mbindeef mooy ne lii samay melo la dafa takkook man waaw mooy samay melo la man borom bi waaye du pour yéen jaam loo xam ne nag ngir yàlla kepp la comme li ñu la sànq bépp jaam bu ñëw naan da koy xëccoog moom borom bi dina la mbugal te du faal lan mooy xew ca gannaaw allahu akbar allahu akbar comme ni nga xam ne yére bu sol ki nit ki solee yére ni muy takkook moom loolu istiaara la la leen boroom bëgg a wax ne nag mbir mi noonu la mooy samay melo la waaw samay melo la kon nag jaam hadis yi la ci xame boo bëggee baax bëgg bokk ci ñi nga xamante ne ñooy abrar ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaraka wa taala di yëkkati mooy boo gisee yi borom bi melo yii muy wax ah bu mu ci wax ni yow melal fexeel mel beneen bi dana ma luy lool ak màgg yow bul fexe màgg di màgg màggalu déedéet ndax bu dee ci yow màgg màggalu la wàcceel sa bopp moo tax sànq xadiis boobu nekkoon ci Ibn Maaja euh, ak ñu mel ni moom tañ fàttali ko léegi képp koo xam ne dafa wàcce boppam ngir yàlla boroom bi dina koy yëkkati waaw rëy nga bañ a rëy wàcceel sa bopp noonu la la borom bi bëgge te noonu ngay xamee borom bi borom bi mooy moo tax mu ne fële yaa ayyuhan naas ah yéen nit ñi antumul fuqaraa'u ila Allah antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen nit ñi yéen ay al fuqaraa yéen a aajowoo yàlla yéen a ñàkk jëm ci yàlla yéen a aajowoo yàlla borom bi nag mooy al ghani kon borom bi bu nekkee ghani yow jaam bi looy doon faqir waaw faqir boo xam ne sa aajo nag ashku ila allahi xaajan laysa laysa yarfa'uha siwaaka waaw bu may diis nag samay soxla ila allahi mi nga xam ne mooy alxani ki woomal tey woomal jaam ci wàllu bakkanam waaye ci wàllu koom-koom moom laay diis sama aajo goo xam ne kenn mënuma koo yëkkatil du jaam du mbindeef si waa ku dul yow borom bi tabaaraka wa waaw kon nag mu ngi noonu yaa rabbana eh suñu borom woonaa la yallaahu yallah kon ni borom bi mooy alxani yow yaa alfaqiir mooy ki xam yow yaa ki xamul dara waaw yaa ci xamul dara jàpp ko noonu nag mooy ki màgg yow yaay ki doyadi mooy ki rëy yow yaay ki torox yaay ki du dara waaye ci sa kanamu borom wallahu ta'ala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala